al'imaamu an-Nawawiyu Yahya ibn Sharaf ash-Shaafi'iyu ad-Dimashqiyu fi kitaabihi Riyaadu s-Saalihiin min kalaami sayyidil mursaliin alayhi afdalu s-salaati wa s-salaam fi baabil ikhlaasi wa ihdaari niyyati fi jamiicil a'maali wal aqwaali wal ahwaali al baarizati wal xafiyya kon inshaa Allahu ta'aala ñu ñëw kon fi nga xam ne moom la ñu yemoon ci suñu jotaay bii nga xamante ne moom la ñu génn gisoon nañu li nga xam ne mooy hadiisu Seydina Euh, euh, Abu Hurayra radiyallahu taala anhu bi yonente bi alayhi salaatu salaam doon ak ngëneel yu rëy yooyee nga xam ne moom la wax ci julli ci mbooloo dem jàkka ya rawatina dem ci jàkka ja nga xam ne yéene bi ngay am yow dara taxulaa jóg lu dul sa borom voilà gis nga ba léegi waxoon nañu lëkkaale bi am ak bunt bi lu dul xéewal yu daraja yu rëy yi mu yonente bi alayhi salaatu salaam lim moo tax kenn du ñàkkal solo dem jàkka ku dul koo xam ne defe naa yeew waaw kenn du ñàkkal solo julli mbooloo jënd ko julli kenn lu dul koo xam ne defe naa yeew rawatina nag di ko defe ca jàkka ja comme ni nga xam ne loolu moo nekkoon sunnaa yonent bi sallallahu alayhi wa loolu nag tekkiwul ne léegi ku jënd mbooloo ci sa kër doo am lee doo am daraja ji mu ne comme niñ ko waxoon hadith sayna Abdallah ibn Umar radiyallahu anhuma que ne julli mbooloo moom moo gën vingt daraja waaw ci koo xam ne dafa julli moom kese kooku ci mbooloo eh, ci mbooloo mi bu dee mbooloo kër da koy am sauf que ne gis nga daraja yi muy am buy dox génn këram pas bu mu teg ngir dem ci jàkka ja ak bu toogee ca jàkka ja di xaar julli ak bu jullee ba pare toog fekk tojalul fekk loru nit loolu ci julli mbooloo kese ci këram kooku am loolu parce que génnul dem dem jàkk waaye julli bu jullee mbooloo moomu moo gën fuuf julli kenn voilà kon nag loolu mooy li gën a dëgg contrairement li al imam ibn daqiq al iid rahimahullah jàpp ne loolu moom day wane ne kon affaire bi mbooloo kër gi ak mbooloo <laughs> ak julli kenn ci kër gi daanaka moom moom dañuy xaw a nekk benn léegi nag bu jàkk gaa gën loolu insha allah affaire bi e, ginnaa yaatu loolu mooy mboolum kër bi ak kii julli kenn ci kër gi xaaju ñoo bokk waaw xaaju ñoo bokk ndax xadiis yonent bi alayhi salaam noonu la waaye lii gën ci julli mbooloo fa mu gën a mate mooy ci jàkka ñi ndax dina tuuf yeneen daraja yoo xam ne ki def mbooloo ci kër gi kese du ko am te wax nañ la ko léegi kon al imaam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala muy wax kon ci xadiis bi nga xam ne moo ci tegu muy xadiisu onzième xadiis bi ah mu ne waan abil abbas abdillah ibn abbas ibn abdil muttalib radiyallahu ta'ala anhuma an rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fima yarwi an rabbihi tabaraka wa ta'ala فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى أنه قال إن الله تعالى كتب الحسنات والسيئات summa bayyana daalika faman hamma bixasanatin falam yacmalhaa katabaha allahu tabaaraka wa tacaala cindahu xasanatan kaamilatan wa in hamma bihaa facamilahaa katabaha allahu cindahu cashra xasanaatin ilaa sabcimi'ati dacfin ilaa adcaafin kasiira wa in hamma bisayyi'atin falam yacmalhaa katabaha allahu tacaala cindahu xasanatan kaamilatan wa in hamma bihaa fa'amilahaa katabahaa Allahu sayyi'atan waahidatan muttafaqun alayhi kon al imaam an-Nawawi rahimahullah muy indi hadis fukk ak benn ci buntu bi ñu nekk ba léegi buntu bu njëkk bi ci sellal ak di teewal yéene ci mbooleem suñu jëf yeeg suñu wax yeeg suñu état yi yu feeñ yi ak yi nga xamante ne mu ne wa an abil abbas ba léegi mu ngi jële beneen xadis di gondi ci buntu bii bii mu ngi koy jële ci koo xam ne dàkkanta la mooy abul abbas yi baayu al abbas nan la tuddoon abdallah ibn abbas abdillah ibn abbas muy abdallah di doomi al abbas ibn abdil muttalib di doomu bàyyite xu yonente bi alayhi salaatu salaam cousin wu yonente bi alayhi salaatu salaam muy habrul umma wa tarjumaanul qur'aan mawlana ibn abbas radiyallahu anhuma an rasulillahi ci loo xam mu koy jëlee ci ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam fii li nga xam ne yonent bi alayhi salaatu salaam mu ngi koy nettali di ko jële an rabbihi ci boroomam tabaraka wa taala barkeel na te kawe na te yéegut waaw léegi mu ne boroom bi nee mu ne inna allaha borom bi non yonentu Yàlla saa saam ne inna allaha borom bi tabaaraka wa taala de kataba alxasanaat inna allaha gis nga borom bi dafa bind alxasanaat waaw mooy yu baax yi waaw fii maa yarwi an rabbi nag mooy xadiisul qudsi mooy xadiis boo xam ne moom lañ gën a xamante ne xadiisul euh, boo xam ne borom bi moo ko dee yonent mi alayhi salaam sans intermédiaire malaaka waaw wala mu ne loolu mooy xadiisul qudsi lii nag yonent mi alayhi mooy maanaawu loolu lay wax lañuy ñuy restituer li borom bi def ak li mu wax inna allaha ta'ala borom bi nga xam ne kawe na kon nee na inna allah borom bi ta'ala bu kawe kataba bindu na alxasanaati yu yiw yi wa sayyiaati yu baax yi ak yu yiis yi waaw lii mooy wane ne waxu mbooloo yi nga xamante ne ci ay mboolooy bidaa la naan non borom bi yu baax yi gese la def noo yu baaxul yi parce que bu ngeen nee yàlla la kon da ngeen bëgg yàlla moo fi def lu dul noonu lu baaxul dañ naan moo ko dogal fii teggin lañ doon wax ne yàllaa ko def waaw mais boo fi def lépp fii noo budul loolu yow wax li nga wax moo mooy bu dee defu ko fi imagine ay wa nañ topp ak yéen yaa ashaaba ahlil bid'a wal ahwaa yéen borom topp seen bànneex yeeg bid'a waaw li ngeen wax moo gën a ñàng mooy la mooy kon yàlla kon yi nga xam ne baaxul moom dafa dafa dañ ko mettre devant le fait accompli manu ci dara waaye lii moo am neexu ko waaye yu naqari yu bon yaa ngi ci am kooku am yàlla am nekk ak yàlla mat na yàlla joo xamante nii. yenn yi dafay xew yoo xam ne bëggu ko waaye quand même mu ngi fi am loolu kay moo garaaw looloo garaaw kalmaa yàlla moo fi def mu ngi ni kataba moo bind alxasanaati yiiw yi yu baax wax sayyi'aat ak yu ñaaw lan nag ci al adab ma Allah lañ dul waxee yàlla moo ko sànk waaw yàlla moo ko mu sànk waaw waaw <laughs> waaw kon mu ne borom bi moo fi bind da moo fi ba moo fi indi alxasay alxasanaati moo ko bind wala sayyi'aat ak yu ñaaw summa bayyana daal ginnaaw bi mu leeral loolee waaw mooy yiiw yi nit ki li muy def yu yiiw ak yooyu yëpp ah borom bi non seulement moo leen bind waaye nit ku nekk yu baax ya ngay def ak yu yées moo dina ko inscrire dina ko bind waaw dina ko bind ci leer nañ daal di koy enregistrer ba boo fi ñëwee borom bi tabaaraka wa taala ëllëg mu daldi di lay euh, euh, euh, àtte ca la nga doon def mu ngi noonu léegi nag muy leeral lool mu ne summa bayyana zalik ginnaaw gi mu leeral loolee fa man hamma képp koo xam ne am na yitte bëgg na def bi xasanatin ci xolam la yam ci yiw def lu yiw falam ya'malha defu ko katabaha allahu tabaraka wa taala borom bi dina ko bind borom bi nga xam ne kawe na barkeel na te kawe na te yéegut indahu fa moom xasanatan kaamila bëgg ga nga xam ne moom la bëgg ah rek def lu baax nit ki ci kaw loolu malaaka yi dañ koy bindal waaw xasanatan yiiw mbaax kaamila bu mat sëkk waaye wa in hamma biha fa amilaha comme nit koo xam dafa toog ne man de bëgg naa dem jàkka ja fa siyéene naa dem jàkka waaye mujj ko def parce que am na ngànt bu tax daal moom demul falam ya'malha katabaha Allahu tabaaraka wa ta'ala indahu borom bi dina bind fa moom hasanatan kaamila dina bind lool yiw goo xam ne gu mat sëkk lay doon waaw léegi nag wa in hamma biha fa amilaha waaw bu dee bu dee dafa bëgg dem jàkka ne man de fas yéene naa dem jàkka ba pare def ko dem jàkka fas yéene naa jàng saar sàngam ba pare def ko mu ne loolu luy xew katabaha allahu indahu ashra xasanaat jëf joo joo jeemu def borom bi dina ko ci bindal fukki tiyaabu fukki yiw ila sab'i mi'ati du'f jëm ci soixante-dix mille non sab'a mi'a mooy sept cents voilà saba miya saba mooy sept miya mooy cent mooy jëm kon dix entre dix lay commencer jëm sept cent il a sab'a mi'a def doo ay fulani nag la koy fulani il a ad'afin ci jëm mooy foofu lay tàmbalee di def il a ad'afin ci ay ful kasiira yu bare bare bari yoo xam ne borom bi mën na koo multiplier lu bari bari bari ci ngëneelam waaw léegi wa in hamma bu dee nag dafa am fas yéene bëgg def bi sayyi'atin ci lu ñaaw waaw toog fii waaw dëkk bi wéet la parce am na lu xew gaa jëw ñu mën a ne kër géeri saay soir fas yéene na faa dem bu ko defee sama problème mu xaalis bi ma rek la ko parce que foofu dinaa fa mën a sàcc ay affaire yoo xam ne bu ma ko jaayee <laughs> waaw waaye it xam nga bu dee daa nam bëgg a def bi say atin ci lu ñaaw ci loo xam ne bàkkaaram falam ya'malha jëfu ko katabaha Allahu 'indahu hasanatan kaamila bu dee nag dafa bim ne fa yéene na koo def à vingt-deux heures après bon mu ba mu mu fàttale ko ne bon lool nag loolu c'est pas sérieux quoi te loolu yàlla ci boppam. Euh, bëggul loolu saa borom bëggul loolu te nit ak nit kese c'est pas nit dem tëj këram mu ñëw ca gannaaw après defu ko luy xaw falam ya'mala kataba allahu ta'ala indahu hasanatan kaamila borom bi dina ko bindal yiw gu mat sëkk waaw wa in hamma bi léegi nag wa in hamma biha léegi nag bu dee nag waa ji dafa am def lu bon loolee ne dina dem cambrio jële cambrio léegi sàcc waaja fa anilaha ba pare ak def bi dem bàyyi ba xam ne fii kenn newu fi vingt-deux heures mu jër lu repéré ko xam ne ne kër gi dem nañ mu tëb miir jënd miir tëb bi dugg dem sàcc fa amilaha katabaha allahu sayiatan wahida borom bi dina ko bindal bu mag sëkk mooy bakkaaru sàcc mu ne xadis bi muttafaqun alayhi al imam al buxaari ak al imaamu muslim ibn al hajjaj al qushayri an naysaburi rahmatullah alayhim daal dinañ koy solo na ko noonu al imaamu ahmad di seen sëriñ daal dina koy solo ak sëriñu al imaamu muslim daal imaam ad-daarimi rahmatullahi alayhim ñoom ñu solo nañ ko léegi nag ñu taxawoon tuuti ci xadis bi kon xadis bi ban lëkkaale d'abord la am ak buntu biñ ne dañ naan lëkkaale bi mu am. mooy wa in hamma faman hamma bi hasanatin képp ku am yéene bëgg def mooy premier pas ginnaaw ba mu toqee sa xol nga am yitte ngir def ko waaye loolu ak doy mooy boo bëggee loolu am yitte ngir def lu baax yow yitte def lu baax kese borom bi daal ciy fay boo ko jëfee. hein dana koy fuladil jëm fukk dem sept cent dem lu ëpp sept cent yu muy fuladi jëm kaw yu bari bu dee bëgg bi kese ca nga yem yéene ba kese nga amoon mais xasoo koo def loolu da nga ciy am pay ku ko def mais bo da nga ci am benn pay boo benn jëm jëm sept cent jëm lu ëpp lool bu dee lu yées xoolam borom bi rek nga bëgg def lu yées ci kaw loolu rek du la du mu toq sa xol moom lañ doon wax janaay bi wees loolu rek borom bi du la ci bindal bàkkaar mais boo defee yitte gi ba jóg ba ko ne dañ koy defi moo tax mu ne bu waa ji demee nag fa in hamma biha bu lu bon li fa amilaha katabaha Allahu sayyatan wahida dem ba def lu bon loolu la nag yemul rek ci bëggoon ko toog bàyyi waaye mu dem ba teg jéemooy ba def ko kooku dina benn bàkkaar léegi am nag loolu mooy kon yéey ni waaw li lay pousser lay nekk sa moteur ci nga def lu baax wala lu bon bu dee lu baax la yow da ngay am tiyaaba même bu dee aksi woo ci jëf ja bu dee lu bon la boo dee ba ci ne bàyyi te yàlla tax borom bi dana da ngaa dem ba ci biir bàyyi te yàlla taxut loolu mooy lan <laughs> mooy fii mu ne waa ji lim exemple ba joxoon ka waaye fii la luy poto ne tay la samedi soir day dem seetu corom fële ca këru luy oto bi à Dakar dugg àll bi à dix-sept waaw teg ko ci mu dem ba ay côté vingt heures yooyu ci àll boo xam ne amul benn ville bu nekk ci benn gox bu nekk ci wet gi benn dëkk oto bi paas moteur bi fay waaw batterie bi mu yoroon daal di oto bi moom danga ko walla mooy oto boppam teg na xam ne te pourtant il avait pour moom un rendez-vous garan boo xam ne mooy yàlla la fa naroon a def kooku non seulement bëggoon na ko waajal defar oto bi raxas ko ba nice bu kii tegu ci tali bi def li ko dalee àgg mooy oto bu paan ba pare moom paan yi mooy rëcc cooy waaye non kooku moom am na bakkaaru ku def njaaloo parce que des na lépp moom dara teewu ko lu dul dogalu bi yàlla pël kii bu paan moo ko tax danga rëccu la la doon oto bi paan fii mooy bu mënoon a xëcc benn jàngoo humeur <laughs> du Sénégal bu manoon a commandé gis nga bu téléphone bi paanuloo ab jàngoo lay ci lay lay kii jàppal naa jàngoo la tudd moom lay bu wala ba taxi lay woo bu ñëw jël si ko ngir yóbbu ko fa nga sauf que malheureusement oto téléphone bi tamit dafa dafa da batterie bi dafa nekk à plat dafa fay kooku am na bakkaaru njaaloo waaw kooku am na bakkaaru njaaloo parce kooku bokk na ki nga xam ne nag imaginer moom ba mee Dakar xalaat lool ne tey moom waaw ba joxanteeg am bi lool après nag mu ne hee eh, mu delluwaat ci boroom xalaataat toog ne du ko def demul fet kooku day am tiyaaba te amoon na yéene def lu bon moo tax yéene li nga li nga xam day ñëw kese ci sam xel wala lool kese lool doy mais boo jógee ngir taxaw ko def ko waaw wa min sharri hasidin isa xasan waaw alhamdulillah te borom bi maa ngi lay muslu di làqu ci sa gannaaw ci ayuk aji añaan bu mettre son iñaan en action waaw mu commencé teg ko ci yoon ndax am na feebaru xol yi loolu moo tax ñoom ñoo gën a garaaw feebaru xol yi boo amee ñoom ñoom léeg-léeg soxlawuñ sax jëf ngir ñu yàq moo tax yonent ne gis nga al alxasan gis nga li nga xam ne mooy ak keñaan aku mbañaane yooyu yàqulul xasanaat day lekk yiiwu borom kama takulul naarul xatab comme li nga xam ne noonu la safara di lekk matt mu tooy loolu moo tax mu garaaw feebaru xol yi moom ñoo obligé ngay fexe di ko xeex fexe tamit di ko di ci di génn ci sa borom ngir mu deñ tey xam ne borom bee dogal loo gis nit am ko nga xam ne loo kooku loolu mu nekk ci moom mu ngi fexe ngir dindi kooku loolu du ko juróo lay bàkkaar mais boo ko bàyyee noonu ba pare yow li tax mooy muy takk sa xol bi fexe woo ko fay mais li la ko teree mettre en action mooy kese da ngaa amul moyen ngir teg ko def la nga bëgg la la nekk ci sa xol bi ci lu jeex kooku même bu toogee day mooy toog yéene ñépp lu bon ku ñu wax ne sax am na lu baax sa xol bi di takk loolu mooy yow boo amoon pouvoir possibilité wu yàqal ko la mu am wala bu ko am yow diñ ko def waaye nag alhamdulilah yàlla daa tegul mbir yi sa loxo kooku bu toogee sa neen bàkkaar parce que moom loolu la bëgg te bu amoon possibilité bi loolu lay def waaw kon nag mu ngi noonu kanta <laughs> ay toog ay mbir di ñëw yooyu yëpp baaxul di ñëw ci sa xel mi yooyu loolu kese doyul ñu ne la waa am na bàkkaar déedéet léegi nag mu xeex ak yooyu day am sax tiyaaba waaw repousser yooyu jañ yooyu façon xalaat yin yooyu idée yu bon yooyu loolu sax la ci am waaw mais bu ñëwee nag ba jàpp ci benn <laughs> lam yuhaddis bihi bihi nafsa comme la yonent sallallahu alayhi wa sallam hadithu njàpp nga bu sayyidina Usman radiyallahu anhu di julli jàpp ba pare julli ñaari rakk man tawadda'a nahwa wudu'i haaza thumma qaama fa salla rak'atayni lam yuhdith fiihimaa nafsahu waaw ghufira lahu maa taqaddama min dhanbihi waaw mu ne Yonent bi alayhi salaam nee na képp ku jàpp comme sama jàpp gi Seydina Usmaan ba wane jàpp Yonent bi alayhi salaam mu ne ba pare Yonent bi alayhi salaam ne képp ku jàpp lu mel ni sama jàpp gi ginnaaw bi mu jóg julli ñaari rakka muy rakkatay shukri ñaari rakkaay sant yàlla mi la xéewale ba nga mën a taxawe jaamu yàlla ci yii di jàpp bu baax ànd ak dëppoo bu yonente bi salaam nga sant ko ci loolu ak sellal gi muy sellal sa biti ak sa biir julli ñaari rakka yoo xam ne waxtaanu ceeg boppam waxtaanu ceeg boppam mooy la mooy bu may julli benn xalaat bu ñëw sama xel yàlla waxuñu loolu déedéet ndax borom bi moo defee noonu doomu aadama xalaat yi foo jaar dañuy ñëw ci xel mi dañuy ñëw di toq ci ci ci xol mais lam yu lam yu xaddis du nekk di waxtaan ak ñoom waaw fiihima nafsa boppam mooy xalaat bi ñëw bu ñëwee fexeel dañ ko nga bokk ci ñi nga xam ne jullit ñi nga xam ne ñooy xare al mujaahidiin di xare waaw nekk ci jullit di xare yooyu ñee ngi jin nga dañ ko kenn waxu ko kooku moom baax na mais li bon mooy mu ñëw nga toog waaw kay saway xalaat bi ñëw saa yow euh, à quinze heures da ngaa dem Sandaga te yaa ngi quatorze heures yu julli te yow Sandaga fi nga dëkk Sandaga dix minutes la léegi yow xalaat boobu rek ñëw yàqul dara mais nga pousse da nga ko war a pousse ni diw mel ni kuy discuter sa bopp xalaat boobu noonu naan waaw waaw kon war naa bu ba kaaw fii war naa ja tracer sa itinéraire démb ci loolu am na fu mu a jaar foofu il faut ma jaar loolu nag kooku moom bokkul <laughs> kooku mooy haddatha bihi nafsa kooku waxtaan na cee bopp voilà kon xataraat yooyu xawaatir yooyu di dal ci sa xol loolu loolu lay wax léegi bu ñëwee bu baax. nga fexe ci am yéene ne après ah bu baax bi ne bëgg naa koo def boo amee gàllankoor walla lu tax defoo ko borom bi la ciy bindal tiyaaba bu dee bu bon la saay am na benn dansin fi ah tey gaa sawaay mooy tëgg de ah. non kon ne xam naa dinaa ca dem après nga ne eh, foofu nag du sama bërëb de waaw borom bi wax dëgg am naa kersa sama borom bi ma gis foofu nga toog kooku dañ ko ñuy bindal ci yàlla mais bu takkee dem àbb yi daal la bu dee amul ay Timberland wala yu ko neex yi xel ngir mën a góor ni bu dee jigéen la ñam fay fekk góor ñam fay fekk bu dee góor di noonu léegi mu àbb yooyu solu ba kii ba lii dem courant bi fay Senelec daal di fay te gars yi amuñ groupe groupe électrogène gars yi ne euh, euh, affaire bi annulé nañu ko parce que ça fait trente minutes on attend et là musiciens yi dañoo am yeneen yu ñu wax fu neen fu ñu waroon a dem te là il ne peut plus kii après waa ji lépp non kooku day am bàkkaar parce que def na lépp ba àgg ba ko. waaw kon nag mu ngi noonu kon daal affaire yi mu ngi noonu kon am lëkkaale di yéene te borom bi kese tax waaw booy def yéene ko boo amee sax yéene boo xam ne dangaa dem bay waaja def lu bon soppi ko nu mu gën a gaawee nga bokk ci ñi nga xam ne yubaddilu llahu sayyi'atihim hasanat ulaa'ika gaa yoo yële ñooy ñi nga xam ne borom bi day soppi seen ñaaw yëpp njëkkoon na ndax a nekkoon de mu def ko yiiw yal nañu borom bi daal suturaal.